jotaay bii ñu génn nga xam ne tàmbali woon nañ ci garab gi al imam di ñu présenté ci tool bi muy garabu digle njekk tey tere safaan loo xam ne baaxut tàmbali woon na xadiis yi moom mu ne woon amal ahadis eh, xadiis bi mu ci njëkkandi mu ne fal awwal muy xadiis bi njëkk ci bunt bi mais di xadiis numéro cent quatre-vingt-quatre téeméer ak juróom ñett fukk ñeent biñ tàmbalee téere bi ba léegi walillahil hamdu wal minna mu doon xadiis sayna abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañ xadiis bi ci wàllu waxoon nañ baat yi wax li nga xam ne moom téere ya ngi koy fekk wax na la ne al imaamu muslim ibnu al moo ko solo waaye naka noonu waxoon nañ la ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko solo di asxaabu sunani al arba'a muy al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibn Majah rahmatullah alayhim solo nañ ko nako noon al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jami' léegi nag eh, waxoon nañ lay xadis bi moo doon xadis numéro 34 ci kitaabul arba'in muy al arba'in bi imaam an-Nawawi def tamit. xadis bi moo doon xadis numéro fanweer bi ak ñeent muy 34 léegi nag tey insha allahu taala niñ ko waxe woon ñu war a ñëw nag léegi ci njàngate xadis bi li jëm ci xadis bi kon saydna Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu gisoon nañ xadis bi waxoon nañ la tax taxrij bi bokk na ci ay njariñam que dañuy jàng jàng nañ ci lan moo taxoon ci yan circonstance yan jamono lu waraloon bu waxoon lii te loolu gisoon nañu ko li nga xamante ne nii moom la Marwan eh, ibn al-Hakam li nga xam ne noonu la def bon am na luñ préciser woon benn affaire mooy xam nga Medina la woon lii moo lii nii Medina tam mun a waral a xewe woon voilà saakini afdalu salaatu wassalaam mais ban jamono ban jamono la woon est-ce que parce que yow nee nga ma Marwan xalifa la woon nekkoon na xalifaay jullit ñi ma ne la waaw <laughs> nga ne waaw léegi euh, man nag euh, boo xew-xew bii nii waaw nga ne ma xew-xew bi moom moom moom moom kañ la xewoon ma ne la euh, est ce mën ngaa gën a leeral sab laaj waaw ndax waxoon nañ la te romboon nañu gis waaw ne bokk na ci tegginu laaj laaj yi leer waaw ngay laaj daal laaj yoo xamante ni day leer naññ. mu bañ a nekk yoo xamante ni nii euh, euh, du leer <laughs> léegi nag nga ne waaw léegi kon mooy damaa bëggee yoo xam parce que Marwan danga man ne woon na xalifa mais bi mu nee xalifa la walla ma ne la boo seetloo de masoon nañu fi tudd euh, bu dee bàyyi nga xel xamatuma ban occasion la xam biñ doon wax ci sëtëm bi Seydina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu wala beneen waaw hmm? loolu xamatuma ci ban occasion la waxoon nañ la ne marwaan mii te tamit moo wax yow loolu sax wax nañ ko ci jaxaay bii ñu weesu <laughs> ne Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu Marwan gouverneur la woon Médina ñëwoon na gouverneur toogaloon ko Seyna Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa arda léegi nag bi nga xamante ne nii noonu la noonu la noonu la fa nekke woon nekk toogaloon ko fa nekk gouverneur Euh, léeg-léeg mu demoon mu waroon a génn wala am yu mu doxi ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu yow yaay nekk euh, toogal ma fi bu ma ñëw loolu wax nañ ko ci jotaay bi ñu génn bi ñuy jeexal bi muy yenu euh, di ndox yi walla ay mat naan xajal leen xa xallu aywa xajal leen amir bi amir bi mu ngi romb mooy mooy jàll mu nit ñi baree raj-raj loo bi <laughs> waaw kon nag kooku waxoon nañ ne kon gouverneur la woon léegi nag aden deneen affaire ñu ne ah mooy mu nekk ba pare mu nekk li nga xamante ne mooy xalifa après waa léegi ban jamono la fa la la xew-xew yi amoon hein dañ laan la moom jamono ji mu ne woon gouverneur la waaw nekkul jamono ji nga xamante ne nii ci la nekke Euh, li nga xam ne mooy xalif xam nga Marwan en mooy Omeyyades yi xam nga première xalifa bu bokk ci waa Banu Umayya mooy Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw gi hein mu ne woon bi muy waaji génn àddina mu gisoon ne doomam di Yazid bu fi jógee ñu ñu ñu moo fii ne am saxaaba yuñ ci waxtaanal waa sa ña nekkoon Sham ñu d'accord ci Yazid ne fi doxale lu ko neex moom waaw loo xam ne doxalewul xaaju la dafa li nga xam ne mooy yoon mooy mooy lu jaar yoon bi fi Yazid jógee Yazid deg fi doomam mooy Muawiya ibn Yazid mooy surtout Muawiya euh, Seydina Muawiya mooy daf Muawiya Seydina Muawiya saxaaba bi dafa am doom Yazid nag du saxaaba waaw te Yazid moom ay erreur yu bari ay catastrophe la def moom moom ay catastrophe yu rëy rëy rëy bi mu nee xalifa waaw bi mu fi jógee moom yàggu ah. ñu daal di doom ji ñëw Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ah. léegi nag bi nga xamante ne ni nag ci la génn àddina waaw kay boobu nag ci la euh, euh, Marwan daal di agsi voilà ci la daal di agsi nag nekk xalifa après mu ngi noonu kon nga gis ne kon noonu la demee moo tax boo seetloo moom mooy quatrième xalifa ci Umayyad yi mooy ginnaaw waa Banu Umayya ginnaaw Seydina Muawiya ak doom ji Yazid après Muawiya ibn Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb sayyidu Quraysh après na ci la Marwan ñëw Marwan mooy quatrième position ci la nekk xalifa waaye bon loolu c'était bien euh, fay jërëjëf ci laaj bi parce que Euh, loolu laaj bu légitime la bu jaar yoon la mooy est-ce que euh, ban parce que comme que daane woon te sax bi mu ne <laughs> bi mu ne xalifa bi bi mu ne gouverneur Médina pour Seydina Muawiya radiyallahu anhu ibn Abi Sufyan am na benn kii da ko da ko da ko da woon da def euh, gouverneur après mu jële ko fukk wax mooy nangu affaire yi teg fa keneen après mu tegaat ko fa voilà ba ni nga xamante ne la Seydina Muawiya radiyallahu anhu di génn àddina après bon doom ji Yazid après Muawiya doomu Yazid ñëw après nag ba nga xam ne ki la génn àddina ki la sawaay eh, kii nga xam ne mooy Marwan daal di jël mbir yi mais xew-xew bii mu ngi xew bi mu ne gouverneur u Médina voilà bii nekkaguloon xalifa kon loolu ñu tege ni ko ne kon loolu leer na léegi nag ñu ñëw waaw kon ci hadis boobu ci riwaay Imam Muslim bi xam nga ne na awwalu man bada ah ki njëkk a tàmbale bil xutbati yawmal iid qabla salaa Marwan ki njëkk a tàmbale daal di xutba bésub laata ñuy julli mooy Marwan da loolu waxoon nañ la lu tax affaire bi am solo parce que yonent bi alayhi salaatu salaam looloo doon sunna mooy li mu doon def mooy dañ doon julli ba pare mu daal di door a dugg ci li nga xamante ne mooy xutba bi waaw. te noonu moom la Seydina Abu Bakar doon def Seydina Umar radiyallahu anhu Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhuma sauf léegi loolu lañ la doon wax naan nañ ci ñëwaat taxaw tuuti waaw loolu par exemple dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne non lii mooy du ci luñ joyal de kenn ci njëkk a commencé xutba laata muy bésu Iid tabaski wala korite julli ji la ñuy njëkk a def dóoru xutba après ki ko njëkk tàmbale mooy Marwan loolu eh, am ñu ne non loolu du ci luñ joyal de waaw da parce que Seydina Ousmane ibnu Affan radiyallahu taala anhu nettali nañ ne moom masoon na koo def waaw am ñoo xamante ne nii dañoo nettali loolu benn wax la beneen boo xam dañ ne Seydina Umar ibnu Xattaab masoon na koo def radiyallahu anhuma waaw ndax li nga xam ne mooy dañoo gis ne nit ñi doonuñu woon boo buñ jullee ba pare mooy xam nga julli ji bisu Iid moom la ñu njëkk a def julli ba pare xutba bi ñëw ca gannaaw gaa yi dootuñ toog bi ñu bari dañuy dem tax ñu jiital affaire bi loolu ñuy nettali ca ñoom am ñu ne non non defuñ ko woon ngir loola ah. c'était pour ñi nga xam ne dañoo yéex dañoo yéex a ñëw dañoo yéex dañoo sori fuñ dëkk waaw te tem ñu tardé julli bi. mu ñoom ñu jiital bi ngir ñoon buñ ñëwee mën a fekke julli ji loolu am nañu ne looloo taxoon am ñu ne noonoonoo bàyyi leen li ngeen di wax Seydina Usmaan masu koo def nii Seydina Umar déedéet waaw ki ko njëkk a def mooy Seydina Muawiya la radiyallahu anhu am ñu ne noonoonoo du moo ko njëkk a def de ak Zubayr kii Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu moo ko njëkk def waaw kooku moo ko njëkk a def muy Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu anil jami' waaw waaye euh, lii mooy wax yi lii mooy wax yi waaye nag euh, mooy léegi euh, ñi wax lii nii ku mel ne al-Imam an-Nawawi rahimahullah moom dane moom dafa jàpp ne nettali yi nga xam ne ku mel ne al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah nettali na ko mu ne man lii jàpp ma ne lii lii nii am na waaw <laughs> waaw parce que le fait Abu Saïd daal di radiyallahu anhu daal di weddi affaire bii bi ko Marwan di def waaw parce que dinañ ñëw ci riwaaya yooyu est-ce ak laaj bi mais waaw waa ji benn waay moo ñëw gis Marwan di di di di di di nar a julli di xutba bi laata julli bi mu wax ko ne ko eh julli lañu war a mu naan ko bàyyi nañ li fii nekkoon qad turika naa hunalik ah loolu noonu ba nañ ko bu yàgg ba ko léegi lii moo xew waaw ba sëy na Abu Sa'id ne ama hada kanta kii moom li ko waroon de def na ko mooy digle na ba mu gisee lu dul noonu ah mettre na en garde ko koy def an nahyu anil munkar de def na ko léegi laaj bi mooy gaamee ah, sëy na Abu Sa'id moom nan lay nekk ci mbooloo mi toog ba keneen jóge fee di ko njëkkal def loolu radiyallahu anhu ta moom ko lu tax inkaarul munkari mooy <laughs> bañ lu lu ba lii nga xam ne wute nag li yonent way sa sam doon def lu tax moom defalu ko boppam ba keneen jóg def ko mu ne kantaa kii moom def na li ko war li ko li ko li gàll woon ci yoosam al imam an-Nawawi rahimahullah taala mu ne ci al al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne lii nii nag ah, sëy naa kii wax ah, Abu Sa'id ba pare tegtaloo ci waxu yonent bi saa salaam ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ba nim jeexe képp ku gis lu dul noonu ab safaan na ko soppeek loxoom bu ko manul ak làmmiñam bu ko manul na ko metti ci xolam mu ne loolu day wane ne lii kenn jiitu ci woon mu euh, euh, Marwaan kenn defu ko avant moom moo ko njëkk def te hadis bi dafa leer ne awwalu ki njëkk alhamdulillah ki nga xamante ne awwalu man bada'a bil xutbati yow yawm al-'iid qabla as-salaa Marwan waaw dafa leer nañ waaw ne gis nga ki nga xamante ne moo njëkk a tàmbali xutba laata ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy julli bésu mooy Marwan Marwan la moo ko njëkk a def waaw léegi nag moom mu ne lii nii ba pare muy mu tegtaloo euh, man ra'a minkum munkaran waxu yonent bi sallallahu alayhi lool day wane ne. ma ne lii mooy li nga xam ne sunna di lii la woon lu établir ci mbo ndax bi ko Seydina Abu di wax ci mbooloo ci jàkka ji ci ci ci ba jàkka ji mais mooy ci biti ndax julli it Medina doonuñ ko yeneen la sa sam doonu koon julli ci jumaa ji ci benn barab bu yaatu fa la ko doon jullee xilaafa xalifa yeeg ñi ñëw ci seen ginnaaw noonu lañ doon def hein léegi kon mooy foofu bërëb bu yaatu wam ñu doon jullee foofu la ko Seydina Abu Saïd waxe radiyallahu anhu loo xam ne lu bari mbooloo bu bari ñoo ko fekke bu doon ne demoon woon dinañ ne ko ah déet xanaa xamoo ne Ousmane defoon na ko wala Seydina Omar defoon na ko waaye le fait que mu wax loolu day wane ne lii kenn masu koo def avant Marwan waaw te sunna lii mooy sunna voilà mu ne moo tax wa fii hada dalilun ala annahu lam yu'mal bihi lam ya'mal bihi xalifatun qabla Marwan mu ne lii day leeral ne benn xalifa masu koo def du Seydina Ousmane mi ñu wax du Seydina a ah, mi ñu wax radiyallahu anhuma du Seydina Muawiya du Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anil jami kenn masu koo def lu jiitu Marwan nii waaw wa annama hukiya an Umar ah, an Umar wa Usman wa Muawiya la yasih wallahu a'lam mu nekk te day wane ne li ñu nopp li ñu nettali jële ko ci Seydina Umar te ñu wax ko sànk bi ñuy tàmbali ak Seyna Ousmane ne masoon nañ ko def wa Muawiya Seyna Muawiya waaye man maa ci teg ne wa Ibnu Zubayri ndax ci nettali bi dañ ne ibnu am nañu ne Ibnu Zubayri la di Abdallah radiyallahu anhuma loolu it dara mu ne daraa ci saxut <laughs> wallahu aalam <laughs> borom bi nag tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo xam dëgg-dëgg waaye daal man imaamu Nawawi rahimahullah loolu laa jàpp te loolu laa gëm te loolu laa jaamoo sama borom mooy ne Marwaan ko njëkk a def te loolu dafa leer ci ñëw tàmbalee xutba bi bésub Iid kooku mooy Marwan voilà dëgg la ñëw na ci euh, riwaay boo xamante ne ni kii da koo solo da koo solo muy al imaamu Maalik rahimahullahu taala waaw ndax ñëw na ci al Mudawwana waaw comme li al imaam al Haafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi bi muy shara hadiis Seydina Abu Saïd bu niroog bii mais biru bii parce que boobu muttafaqun alayhi la alors que bii ñu nekk nii du muttafaqun alayhi voilà boobu la doon nettali li nga xam ne yonent bi sa alayhi wasallam bésu iid nan la ci doon doxale waaw nan la doon génne moo xam bésu iid moo xam korite wala tabaski nan lay demee ci julliwaay ba te bu fa demee lan lay njëkke mu ne fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat thumma yansarifu fa yaqumu maqabila an-nas muqaabilan naas wannaasu juluusun alaa sufuufihim fa ya'zuhum wa yuusihim wa ya'muruhum fa in kaana yuriidu an yaqta'a ba'san qata'ahu aw ya'mura bi shay'in amara bihi thumma yansarif waaw Seydina Abu Saïd mu ne qaala Abu Saïd falam yazal an-naasu alaa dhaalika hattaa kharajtu ma'a Marwaan wa huwa amiirul madiinati fii adhan aw fitr falammaa ataynaa al-musallaa ilaa minbarin banaahu kathiirun min as-salaf fa ida marwaanu yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalliya banim jeex hadis boobu noonu muttafaqun alayhi la bi ñu wax nii mu ne yeneen tubaab saa saa masoon a génn ñëw di julli Iid li muy njëkk gi mu dem fa nit ña toog mooy mu mooy doonuñ foon teg sax minbar moo tax bokk na ci li nga xam ne mooy sunnaay bu dee ne eh, Iid bi jullewuñ ko ci eh, ci jàkka bi ci bërëb bu yaatu wala benn esplanade wala yaatu ñu bañ fa teg minbar waaw contrairement ajjuma ajjuma kenn du ko def ci eh, esplanade wala wala nañ dem ci terrain sangam bee non ci jumaa yi lañ koy def bu débordé dafa fees ba place yi nekk cour yi yooyu loolu day jël xukmul masjid yi ak tey masjid bi waaw ak jàkka ji loolu waxuñu ko waaye mooy minbar sax do yore saa sax loolu woon taxaw ci minbar ah, bés bu day ñëw dox ak tànkam. bu jullee ba pare ñëw ci jëblu nit ñi fi nit ñi nekk mu daal di leen waar hein moo tax fekk nit ñi ñu ngi toog ci seen sàppe yi bougé wuñu mu waar leen dénk leen digal leen bu amee lenn loo xam ne moom la bëgg a yónni benn armée mu bëgg a yónni wala benn boo xam ne ñu mu bëgg a yónni ci dara mu daal di dagg armée woom ne dem leen digal leen la mu bëgg ñu def ko. ah ginnaaw gi yeneen tubaab yi saa saa dem yoonam noonu la doon def. Seydina Abu Sa'id nag radiyallahu anhu ne falam yazal an-naasu ala zaalika nit ñi dañu ci lii mooy lii la fi Seydina Abu Bakar ne woon Seydina Omar nii la fi ne woon Seydina Ousmane nii la fi ne woon Seydina Ali ibn Abi Talib nii la fi ne woon Seydina al-Hasan ibn Ali nii la fi ne woon Seydina Muawiya nii la fi ne woon ñi nekk ci ginnaawam hatta sax ñi nga xamante mooy mooy loolu lañ fi mooy euh, parti instant bii mooy bi ñëwee gouverneur ko bopp Seydina Muawiya mais Seydina Muawiya fan la ne woon xalifa Sham la ne woon kanta fii di Medina ci fii jiite mooy Marwan parce que mooy moo fi toogal wute nag léegi léegi woon suñu gouverneur yi euh, en général euh, man waxuma ñoom ñëpp noonu lañ mela ah. waaye en général boo gisee suñu politiciens yi daanaka ñu ci bari lu ñu xam dara ci diine moo li ëpp wax écrasante majorité bi yow boo boo bu sa àll wa xawee tuuti rek boo amee àll wa lu mu gën ndaw raw ndaw yow ñooñu du ñu la mën a jiite parce que ñoom seen faatiha du baax maîtriser wuñ sax faatiha yi mu ne bés baax na <laughs> bés bu ñu taree da nga naan mais mais xanaa kay c'est pas possible quoi <laughs> waaw c'est pas possible ngay wax kooku xam nga ko mënu la jiite kenn ku dul ko mu tare waaw xam nga ne ñooñu woon duñ jiite Marwaan nag. moom moo ne woon gouverneur bi te tamit daa amoon xam-xamu diine voilà ci xam-xam bi nga xam ne moom la jële woon ci saxaaba yi ay saxaaba ñoo ko doon wër doo ñoom Seydina Abu Hurayra ñooñu dañ ko doon conseillé radiyallahu ta'ala anhum ak ñeneen ak ñeneen waaw te tamit mu leen di déglu ay ñoom al-Miswar ibn Maxrama ak ñu mel noonu radiyallahu anhuma ak ñeneen ak ñeneen waaw léegi moom moo doon jiite foofu léegi nag bi mu nee gouverneur ci la def loolu waaw moom la naan hatta ba ni nga xamante ni ci la Marwaan agsi mooy bi mu moo tax mu leeral fii sa laaj bi nga doon laaj yow fay ah mu ne bi Marwaan euh, ba ni nga xam ne Marwaan ci lay ñëw waaw hatta xarajat falam yazal an-naasu ala zaalika hatta xarajtu ba mu ni may génn man Abu ànd ak Marwaan wa huwa amirul madinati fekk moo nekkoon l'émir de Médine ala saakini afdalu salaatu nekkoon gouverneur ba fii adhan aw fitr ci julli tabaski la woon wala korite bi nga xam ne ci la ñu dëkkal jullikaay bi ñu fekk fa benn minbar boo xam ne Kasiir ibn Salt moom moo ko euh, euh, kii moom moo ko moo ko fa tabax waaw moo ko fa def waaw léegi euh, rahimahullah léegi Marwan bëgg ci ay ngir dem xutba ji laata muy julli loolu noonu xadiis boobu bi nga xamante ne ci la ko al imaam al Ahmad ibn Ali al-Asqalaani yu muy al imaam Ibn Hajar rahimahullahu taala mu ne foofu la waxi nii ne soroo nañu lii nga xam ne moom la Seydina Abu Sa'id wax ne ki njëkk xutba laata ñuy julli ci minbar mooy euh, euh, Marwan mu ne loolu euh, waqad waqa'a fil Mudawwana li Maalik waraahu Umar ibn Shabbah an abi ghassan anhu annahu qaala awwalu man xataba an-naas fi al-musalli ala al-minbar Usmaan ibn Affaan kallamahum ala minbarin min tiin banaahu Kasiir ibn as-Salt mu ne wa haaza mu'dal wa maa fi as-sahiihayni asah waaw mu ne rot na ci al-Mudawwana bu imaamu Maalik rahimahullah waaw te euh, euh, historien bu mag boobu taarixkat bu mag boobu di Umar ibn Shabba nga xam dafa bind ci axbaaru Medina li jëm ci histoire Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam mu jëloo ko ci Abu Ghassan anhu mu ne nee na lan la wax foofu na ne hein ki njëkk julli ku njëkk a euh, euh, nit ñi fa ñuy jullee musalla bi mooy bërëb bu yaatu boobu nga xam ne du ci jàkka ji mais ci biti fa ñuy jullee euh, iid yi taxaw ci minbar kook Seydina Usmaan la radiyallahu anhum wax naa ak ñoom nekkoon ci benn minbar boo xam ne ci ban la woon ka ko fa tabaxoon mooy Kasiir ibn Salt mu ne lii mu'dal la mooy minimum am na deux personnes yu tëb ci yoo xam ne dañoo sotti ci càllale bi moo tax mu ne wama fi Sahihayni nag asax lii nekk ci Sahihayni kenn ki ko njëkk def mooy Marwaan moo gën a wér waaw après nag ci la indi yeneen riwaay yi nga xamante ne kon loolu insha allah ci bëggoon mooy ki ko mooy Marwaan waaw waaw loolu moom mooy seen Marwaan ci boppam moo ko jëkk a def waaw léegi comme li al imaam an-Nawawi wax rahimahullah que ne euh, le fait que euh, kii euh, ne yi nettali kon ci Seyna Ousmane Seyna kii Omar Seyna Ousmane ak yooyu loolu insha allah laa yasih loolu tamit dañ naan insha allah laa yasih waaw kon nag mu ngi noonu même bu dee ne am na yeneen riwaay yu naan Seyna Ousmane defoon na ko mu njëkk waaye loolu daal. Euh, insha allah loolu dëgërul léegi ginnaaw loolu kii ne ñu continuer <laughs> kon li jënte ki njëkk def loolu mooy te loolu léegi nga taxaw ñu ne waa léegi euh, le fait que euh, léegi affaire boobu lan moo ci ne mooy lii Marwan def est loolu du yàqu julli ji est-ce que ndax yonent lay sa ab ak xulafaa ur-rashidun ñi ñëwoon ñooñu noonu lañ noonu la nag mooy dañ doon xutba ba pare radiyallahu anhum dañ doon julli ba pare daal di xutba bésu Eid tabaski wala wala korite tabaski wala korite waaw mais léegi ku ñëw juutal ko comme ñi Marwan def xutba ba pare du war a julli loolu est ce que baax na dañ daan la def na loo xam ne def na lu wuteeg sunna loolu moo leer waaye nag yàqul julli ji ndax Seydina Abu Saïd am na riwaay boo xam ne dane bi Marwan bi yéeg da koo bijj moom ci moo tax loolu moo doon ne mooy mooy hadith bii ñu nekk sax imaamul Bukhari sax imaam Muslim bi nekk muttafaqun alayhi Seydina Abu Saïd nee na Marwan gis nga bi mu wax mooy li ñu war a sànq ne dañoo ñëw bañ fekk ba ba ma àndeek Marwan ah fekk moo nekkoon émiru euh, Médina ñu dëkkal suñu war a jullee ñu fekk fa benn minbar boo xam ne Kasiir ibn Salt moom mooy ki nga xam ne moo ko fa defoon moom na ab taabi'i la quoi voilà ab taabi'i la ko ci taabi'i yu mag yi moom Kasiir ibn Salt am na nag ñu naan baayam saxaaba la waaye loolu al imaam al haafiz ibn Hajar dana fii ci nazar waaw ñu ne baayam moom as-Salt am na ñu ne non non moom c'est du euh, du euh, kii la baayam est ce que waaw est ce la loolu al imaam ne loolu loolu am na lees ci seet Kasiiru nu salt nii nag këram en fait fa jullikaay ba fa Yonent bi saa saam doon jullee foofu ci bërëb bu yaatu ba moom foofu dafa amoon kër après bien après waaw dégg na ci Seydina Omar radiyallahu ta'ala ak yooyu moom ci boppam nag moo tabaxoon moo tabaxaloon Marwaan foofu benn euh, minbar boo xam ne ci ban la. waaw nee na moo tax mu ñaan foofale ca këru Kasiir ibn Salt moom moo ko tabaxoon voilà moo ko tabaxaloon léegi euh, am na ñu ne sax Qalil la tuddoon Qalil <laughs> Qalil Qalil ibn Salt Seydina Omar ne euh, non non non Qalil fan mooy lu tuuti Qalil mooy lu tuuti Seydina Omar soppi tudd tudde ko Kasiir mooy lu bari waaw Kasiir ibn Salt non tuddal Kasiir ibn Salt waaw de passage bi ci gis ne soppi yenn tur yi lu mën a ne la te yonent bale saa da ko doon def Sayyidatu Zaynab tuddul woon Zaynab Barra la tuddoon ku te ku baax lool yonent bale saa saam soppi tur bi tudde ko Zaynabu kon nag mu ngi noonale <laughs> voilà loolu lu mën a nekk la soppi tur woo xam ne daa tagge wala tur woo xam ne daa gaafalaate wala tur woo xam ne ay Abdu Shams ah, baayu jant bi yooyu moom dañ koy dindi waaw parce jant bi non euh, jaamu jant bi kan la jant bi nekk kan la ñuy jaamu déedéet loolu tur yooyu moom daa xaram abdu shams moom déedéet julli du tudd noonu dañ koy soppi kantaa yenn yi dañ koo sopp kese du farata waaw comme barra boobu rek yonent may saaraam doon soppi tekkiwul ne loolu farata la parce que bàyyi sayna naa ibn al-Musayyib <laughs> nee woon na bu ko buggul ko bu leen ko Musayyib Musayyib ibn Hazm bokkoon ci waa Quraysh ci waa Banu Makhzum moom baayam mooy taabi'in bu mag boobu dafa ñëw ci yonent bi saa saam yonent bi saa saam nar a soppi eh, kii bi <laughs> tur bi mu ne moom du soppi tur boo xam ne bàyyi ma ko tudde woon mais yonent bi saa saam forcé wu ko ne ko par force parce que loolu dañ ci lenn la dañuy wane la que loolu mën naa nekk. te nag nga ne nee waa saa yi moom ma ne la non li am na dañuy tàmbale waxoon nañ la saxaaba yi radiyallahu anhu borom bi moo leen di moo def ñuy feeñoo yonent lay saasaam dundu yonent lay saasaam lépp loo xam ne ñi ñëw seen gannaaw dañuy mel noonu borom bi melale leen lu mel noonee yenn yi yenn yi waaye yëpp am na yu yées yoo xam ne moom jamono yoo xew daaru mees yi daa amoon moo tax yonent lay saasaam ne <laughs> seen yi ñaari façon wu ñoom lam arahuma amaguma la gisaguma leen man gisuma leen parce que jamonoom selloon na ba façon yu yées yooyu amaguñoon waaw mooy ñi nga xamante ne nisaa'un kaasiyaatun aariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun façon yooyu ñooñ jigéen ñooñ nga xam ne dañoo jeng di jengalaateeg seen bopp ya mel ni ay cëggali ay ay ay ay jëleem ah ca mees yañ ca def di yokk ka defal yooyu ak ña nga xam ne ñeneen ñi mooy ay góor yoo xam ne seeni liif la ñuy yor di ko bàcc nit ñi mooy façon gendarme yi façon mooy bras yi ñu doon wax keroog rek yu nguur yi policiers yeeg ah gaa yooyu nga xam ne ñeenañ ñoom ñoom la fi nguur gi teg ngir réprimander képp koo xamante ne nekkoo ci seen bànneex yu neen nga xam ne neen kese te képp ku nar a doxal dëgg ñu duma la ci maali forog maala man maala ku maala dinaa la ko jaay gaay la boole dëgg ñooñu moom mu ne façon ñaar yooyu waaw mooy façon yooyu moom xewul mais am na yoo xam ne comportement nit ñi du du continuer borom bi day def saxaaba yi am ci ñoom ñu mel noonu bu ko defee gën a fay sax am lu ñu ci jàngal moo tax li tax nag ñun nag ñu am teggin loo yële bay moytu façon yu mel noonu day dellu ci saxaaba boobu bële meloon lële ndax moom la borom bi feeñale woon noonu ci kanamu yonent bay sax sax muy nekk loo xam ne du amul teggin wala nekk loo xamante ne mooy li gën a mat ngir ñi nga xam ne ñoo ñëw ci suñu gannaaw jànge ci ñoom loolu le moo <laughs> bàyyi Seydina Sa'id ibn al-Musayyib ah <laughs> biñ ko nee nañ changé comme ñu changé tour bi mu ne non non moom il préfère daal garder tour bi nga xam ne moom la ko bàyyi tudde te yonent way sa sax neew ko par force xanaa xamoo ne xatman la par force la da ngay changé tour bi déedéet da koo bàyyi noonu waaw sauf que rek Sa'id sauf que am na conséquence après loolu it mu ngi jàngal ne gis nga boo euh, même yi nga xam ne rek naan amru bi du amru ijaab du digalu ijaab waaye yu yonent bi saa fu mu nee bu leen def moo xam lu xaraam la wala lu ñu sib la gis nga boo ko defee boo ci dëkkee di nga am lu la waaw loo xam ne du du du du nekk lu gërëm moo tax Seydina Saïd ibn Musayyib nee na moo tax ñun suñu kër non suñu kër daal daanaka al al al al al du fa jóge mooy ak njàqare quoi waaw ndax Saïd ibn Musayyib ibn Hazn ah. njàqare kese daanaka njàqare bu ñu génn ba naan bii moom moom moom jeex na ñu beneen ne wax rël suñu xaw <laughs> waaw voilà comme quoi tur yi dañu am solo waaw nekk fi di tuddee <laughs> lu la neex <laughs> téedé sekk rayo la woon ah boo neexee yow du am day def la neex boo neexee boo tudde ko kañaa ma ne déet waay sekk la déet waay <laughs> waaye loolu boo amee doom waaw léegi tudde ko kaña nga seet di daa kaña nag moom bu ko tudde sa doom quoi kon nag voilà <laughs> mooy <laughs> voilà yooyu parce que day am conséquence ci sa ci client ah, tur yi waaw moo tax al imaam Ibnul Qayyim rahimahullah ci doon na ko leeral ci azad ci doon na leeral yu mel noonu nga ne tur ni mu nga ne noonu lay amee effet eh, ci këñ ko tuddeeg loolu na muy amee effet ci moom voilà te moom la Seydina euh, Cheikh Abul Mahamid Cheikh Ahmadul Khadim doon wax radiyallahu ta'ala anhu mooy turam moo ko moo ko alal waaw doon noo leeral loole la ne Abu Jahl moo roo ko moom tur ko alal waaw <laughs> mu nekk ko alal ko day ndax tur bi wal iyaazu billah léegi kon katiirun nu salt lañ doon wax moom Xalil nee nañ Xalil la tuddoon mooy lu tuuti ibnu Salt Seydina Umar ne ah non non non xalil fan kathir tuddee ko kathir <laughs> waaw <laughs> kathir ibn salt kon mooy Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu nee na nag bi nga xam ne ci lañu ñëw foofee waaw fekk fa loolu fii na xanaw falamma atayna al-musalla ila min banaahu kathir ibn salt ida minbarun banaahu kathir ibn salt fa ida marwaan yuridu an yartaqiya marwaan ñëw kaw minbar bi nee na qabla an yusalli laata muy julli fa jabat fa fa jabattu bi thawbihi fa jabatani waaw nee na mu nar a yéeg mooy romb bëgg a romb fi ñuy jullee jëm ci fañ ko tegal minbar bi rek nee ma bëgg xëcc ko xëcc waxam fekk mooy affaire biñ doon dox mooy moo tax am na ci benn riwaay dana bi ñuy dox dañoo euh, euh, mooy dañoo jàppante ñoom ñaar di dox di dem. waaw Marwan ak kooku am na sax yeneen riwaaya moo tax mu ne fa xarajtu ci riwaaya imaam Muslim bi Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhu anhu dane falam yazal kadhalika hatta kana marwan ibn al-hakam fa kharajtu mukhasiran marwana hatta atayna al-musalla fa idha kathir ibn as-salt qad bana minbaran min tin wa laban fa idha marwan yunazi'uni yadahu ka'annahu yajurruni nahwa al-minbar wa ana ajurruhu nahwa as-salah falamma ra'aytu dhalika minhu qultu ayna al-ibtida'u bis-salah ayna al-ibtida'u bis-salah fa qala ya aba sa'id qad turika ma ta'lam qawltu kalla walladhi nafsi bi yadihi la ta'tuna bi khayrin mimma a'lam la ta'tuna bi khayrin mimma a'lam la ta'tuna bi khayrin mimma a'lam thumma insaf ginnaaw gi mu dem yoonam léegi nag fii mooy laaj yow tontuwaale na sa laaj bi nga doon wax sànq laaj bi nga xam ne man maa ne war sax bu légitime la mooy waa nan la mën a def nekk ci mbooloo mi Marwaan di def lii waxul ba keneen ñëw wax ko. ne Marwa eh, eh, eh, julli la ñu njëkk a def laata xutba bi maa koy xat turk bi nga xam ne mooy bu riwaaya imam Muslim bi nga xam ne moo nekk ci saxiixu moo nekk ci Riyaadu Saalihiin bi kanta li ma jàng léegi loolu mooy muttafaqun alayhi bi hadis nga xam ne al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ñoo ko bokk solo sauf que hadis bii ñu nekk ci Riyaadu Saalihiin imam Muslim kese moo ko wéetoo imaamul Buxaari solowul loolee léegi nag kon foofu nañ ñëw wax ko ci lan ko ki nga xam ne mooy koccu barma ko defee ñu xam <laughs> léegi kon fay dégg foog naa xam nga luy loolu ma ne nañ ko wax ci làkku koccu barma c'est comme si en français ma ne la euh, ah, lui il ñi bien la langue de Molière voilà kii il day wax bu baax làkk bi nga xam ne mooy làkku Molière loolu mooy français day wax bu baax français wolof yi tamit buñ la nee kër nañ ko wax ci wax ah waaye dégg na a ko Kocc Barma de mooy day wax wolof bu baax ndax Kocc Barma faal moom mooy figure mi nga xam ne moom la ñuy joxe comme ni français yi di joxe ci Molière ci wàllu langue bi moom Kocc moom Barma moom mi nga xam ne faal <laughs> léegi kon <laughs> Kocc Barma Kocc Barma waa ji la woon <laughs> Descartes <laughs> ñoo doon dundandoo <laughs> jamono jooju la Kocc Barma doon dund <laughs> waaw fële ca wolof ya ndeysaan kon nag léegi kon kii mu ne Seydina Abu Sa'id mu ne bi nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu kon eh, dañ ñu doon mooy dañu àndoon muxaasiran mooy ñu jàppante waaw